A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa sayyidinaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'du fayaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fii qasiidatihi masaalikul jinaan fii jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma falaysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa su'al fahmi mu ne fa laysa yujibu sawaadul jismi mu ne fa laysa déet yujibu di waral yow mi naan duma jël téere bi duma ko jàpp parce que diw mii ci nit ñu ñuul ñi la bokk du wax naa la bii weesu ne la fàttali naa la alquran li borom bi tabaaraka wa wax na ki gën a màgg fa yàlla ci jaam ñi mooy ki ëpp ragal yàlla ci loo xam ne amul benn lënt lënt amul si ki sàkk amul benn dut mu ne fa lay sa bu gis nga nekkul di waral sawaadul jismi ñuulu yaram waralul ci ka am yaram wu ñuul safahatal fataa daa waralul ah <coughs> ñàkk boppu camsi camsi nga xam ne dafa ñuul waa ji ñuul le fait que yaramam ñuul loolu waralul ci moom mu nekk koo xam ne xel mi dafa des ba manula xam am xam-xam wala manul di comprendre comme ni ñeneen ñi seen dara der ñuulul di comprendre loolu waralu ko amul waaw idée raciste yooyu nga xamante ne yu fi nasaraan yi ne woon ba tax ñuy coloniser nit ñi jàpp ne Afrique ñoom ay traître négrière di leen jaay ak bëgg leen a def def leen ay jaam di leen jaay Amérique ñëw noot leen ne nit ku ñuul nekkul ci yiw te xamul yiw te xamul civilisation dañ ko cee war a dugal waaw façon feder bu geeg ay maamam alayhim la'inullah façon yooyu xalaat yu yées yooyu yu bon yoo yële mu ne daa waralul sawaadul jismi ñuulub yaram safahatal fataa mooy waa ji li tubaab naan ijo waralul ak ijo si nit ki di nekk koo xam ne ak ijo la koo xam ne xamul <laughs> noon la ko tubaab bi waxe safaha mooy lijo si mooy koo xam ne eh, yëf yu woye di rek lay def parce que rek dangaa ñuul noonu la war a mel te warul di comprendre te xel mi day des mu ne loolu waralu ko déedéet bi yaram waralul lool wasu al fahmi waaye it way ñuulub yaram waralul ñaawu compréhension nit koo xam ne manul di dégg-dégg am dégg-dégg bu jaar yoon parce que yaramam dafa ñuul mu ne loolu waralu ko amut waaw mu ne wala tada nadmiya ya nabilu li adami tibai ma aqulu mu ne wala tada tabul ba bul délaissé bàyyi nazmiyal sama lii nga xam ne dama koo nose téere bii yaa nabilu yow mi nga xamante ne yaa am xel yow mi nga xam ne di nga xalaat yow mi nga xam ne yaay ci tedd gi yow jaam bi ndax borom bee leen teddal wala qad karramna bani aadam suñu waroom moo ne moom moo teral doomu seydinaa aadam yi alayhi salaatu wassalaam mu ne nag yow moo mële bul bàyyi sama nose gii de li adami tibaa'i lu tax parce que rek yow bëggoo topp maa aqulu li nga xam ne moom laay wax ci téere bi loolu moom la ko teree téye waaw bul ne non c'est que yii man sax comme man man xam naa de non masaalikul jinaan non la noonu la waaye comme que man damaa feebar hii sa damay bañ am cas de conscience quoi non yii sa man fii mu ne xoolal bàkkaar yu bari yi ma ne ma dem di di jàng téere boobu dégg sëñ bi di ma rappeler ndigalu borom yi ak ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba koy dégg sa way ba pare bu ma xëyee wala bu bi ma tëjee téere bi génn dem defi defi li mu doon tere non loolu nag eh, mu ne la lool nag lool la loolu lool lool ci boppam bu mu tax nga bàyyi téere bi waaw ne yii manuma koo topp yii jamono jii nga xam ne man damaa nuur ci géej gi alkade ki bàkkaar non bàyyil rek ba ma set mais bu dee géej gi nga xam ne yow tilim ba xun xeeñ xunu salte du bëgg ngaa set ku mel noonu ku ne kay bëgg naa waaye ma géej ga may sete man du fa dugg mais mooy doo ma sa set duggal nga am non non non damaa tilim ñu ne la mais looloo tax nga war a ñëw nga am non damay ragal bu ma génn te tilimaat mu ñu ne la ñëwal garaawul. wala tadaabul ba nazmiya sama nose gi yaa nabilu yow ku tedd gi yow mu am xel li adam ittiba'i nga bañ topp maa aqul li may wax fii mu ne wala tuxassis fadla rabbin qad ala bidi taqaddumin faqat fatajhala mu ne wala tuxassis ba léegi mu ngi artu tey mettre en garde façon yi ay façon nit ñu bari lañ yoo xam ne ñoom dañuy bañ jàng téereb diw wala déglu boroom xam-xam diw parce que mooy diw duma ma ko déglu parce que tiijaan la yox waaye koom manumaa wax lu baax yée man murid bi loolu yi foo ko teg xanaa bu ree li muy wax kay alxuraan ak sunna la où problème bu dee moo la ñor bu dee moo la ñor <laughs> parce que bari waa na kuy wootewu kuy wax yoo xam day wootewu kese non man du ko déglu am murit nan la mën a waxe ci xam-xam lu baax non man du ko déglu ñu ne la foo ko teg da koo déglu yow sa yooyu nga dugal ci sa bopp bi ngay dindi ay barrière la yu bon te yaa ngi ñaawe njort ci sa mbokki jullit jàpp na ñoom xam léegi yow yaa xam daal yow waaw woon nañ la wax ba deel jële kenn du la yambulul rajul waaw nit ki du brillant nekk ku tedd am xam-xam jote xam-xam ca kaw lu dul muy jële ku ko féete kaw ku mu tollool ak ku ko gën a suufe waaw te yow sax da wax rek képp koo gis mu yor idée boobu daa fekk xamul dara parce que bopp bi kopp ci ne moo tax muy xalaate noonu te kooku feebar yu rëy ñu ngi ci biiram te nag daa war a ñëw ci téere yu mel nii nga xam ne ñooy nàmm xol yi di faj xol yi mu ñëw ci soobu ci alquran sunna waaw kon nag mu ne <coughs> mu ngi wax ba léegi beneen di di mettre en garde di artu mu ne wala tuxassis te nag bul jagleel fadla rabbin gëneelug boroom boo xam ne muy boroom bi tabaaraka wa taala qad ala màgg na gëneelu boroom bu màgg bi bul jël daldi ne ñee kese ko war a am muqaddamin nga ñëw daal di koy jagleel ñan koo xam ne mooy ñi jiitu woon ne salaf yi kese baax ah xam-xam daal sawaay boo ko bëggee am salaf kese ñoom ñoo am xam-xam ku fi ñëw après amul xam-xam mujtahid ci boppam amatul dañ naan la loolu njuum de mu ne wala tuxassis de bul jagleel de ñëw jagee def jag jagle def mu jagoo fadla bi gëneelu borom boo xam ne xat ta'ala kawe na muy borom bi tabaaraka wa ta'ala bi di taqaddumin nga ne nga jël ngëneelu borom boobale daal di koy jagleel koo xam ne mooy ku jiitu ci jamono kese faqat kese ne ñoom kese baax. mu ne boo ko def képp ku def loolu le bés boo ko defee yow jàmbi fa tëj xalaa di nga sànku te di nga waaw ndax di nga te mooy ñaata ci xam-xam ñoo dundal moo lay faat amoo possibilité salaf ya ngay wax xamoo seeni wax même boo jëlee seen téere <coughs> ñu bari ñuy wax lool xamuñu seen wax ba pare nga ne ci ñoom kese ngay doy te borom bi boole la koo xam ne mu ngi sa wet koo mooywul sax sa doom la wala sa rakk la wala sa mag la wala moom mooy sa surga bi lay liggéeyal wala sa apprenti bi nga bàyyeel sa oto bi walla sa chauffeur bi nga jël walla bi nga xamante ne nii mooy sa patron bi ah bi loolu lépp mën na koo nekk nga ne ko fi dégg ta borom bi may na ko loo xam ne lum la jegeñal xam-xamu jiitu woon te am na yu ko borom bi wan yoo xamante ne nii boo demoon ci téere doo ko gis voilà loolu la lay wax. bul jagleel mukk ngëneelu borom bi nga xam ne kawe na gë di koy jagleel koo xam ne ku jiitu woon kese la. faqat kese dëgg la <coughs> salafu saalih radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam nee na xeet wi gën non euh, euh, siècle bi gën mooy bi ma dund man ak ñi ko topp ak ñi ko topp waaye loolu mooy ñi gën tekkiwul ne ngëneel foofu kese la am waaw te dina ko leeral ci xadiis yonent bi alayhi salaam bi muy dudd dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala